kon al imaam al haafiz an-Nawawi ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon chapitre cent soixante-six nekk ci kitaabu aadaabi safar mu ne woon baabu istihbaabi al-xuruuj yawma al-xamiis wa istihbaabi awwali wa istihbaabihi awwala an-nahaar xadis bi ñu mujj woon a gis mu doon xadis neuf cent cinquante-sept mu ne woon wa an Saxr ibn Wadaa'ata al-Ghaamidi as-sahaabi radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala allahumma baarik li ummati fi bukuriha walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a ubbi chapitre bu bees muy ñaareelu chapitre ci téere bii ñu nekk ci kitaabu aadaabi safar bi wax téere tegginu li nga xam ne mooy tukki muy chapitre cent soixante-sept téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar imaam tudde ko rahimahullah baabu istihbaabi buntu sopp gu ñu sopp talabi rifqa sakku compagnie sàkku koy àndal bañ di voyage di voyage yow kepp di tukki yow kepp waaye di sàkku ñoo àndal waaye bo ngeen amee groupe bu ngeen àndal tamit wa ta'mirihim buntu bii day wane sopp tamit di ci leeral sopp gu ñoo ñu a ànd ñu am ku ñu jiital waaw def ko mu nekk seen amir seen jiitaalaa anfusihim ci seen bopp waaxidan kenn ci ñoom du nekk une un pouvoir bicéphale ñaari njiit déedéet kenn kese ci seen biir ku ñu naw euh, doyloo ko te xelam rafet ñu def ko ne ko yow yaa ñuy jiite ci kii bi ci tukki bi ñu nekk waaw yuti'unahu bu ñuy topp nag sinon buñ ko jiitalee te lépp lu wax ñu ne ko waaye defuñ dara waaye ah saa yow da ngay ko quoi ah loolu kon lan lay jariñ kon yuti'unahu koo xam ne dañ koy topp kon imam rahimahullah nii la tudde bunt bi fii nag moo di fi ñeenti xadis la fi ndelliwul benn aaya ci kanam euh, commencé ko xadis neuf cent cinquante huit ba neuf cent soixante un <coughs> muy tàmbali xadis neuf cent cinquante huit mu ne an ibni umar radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam law anna an-naasa ya'lamuuna mina al-wahdati maa a'lamu maa saara raakibun bilaylin wahdahu rawaahu al-Buxaari rahimahu llahu ta'aala qaala al-imaam mu njëkkandi hadiis bi neuf cent cinquante sept mu ne an ibni Umar mu ngi koy jële ci doomi Umar ji di Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma annahu qaala nee na qaala wax na rasulullah mu ne dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama nee na <clears throat> law bu doon anna naasa kana nit ñi ya'lamuuna xam nañ minal wahdati ci ak wéet ci nekk wéet ñoom képp waaw wéet ay bu ñu ci xamoon maa alamu li ma xam bu noon na xamoon nañu li ma xam maa saara raakibun doonul woon dox di tukki ah, guddi di dox guddi di dem di tukki guddi maa saara du dox raakibun aji war bi laylin ci guddi wahdahu moom dong waaw konoon te kon du ko def waaw tey bu ngeen xamoon lii daa bokk ci xam-xam yu rëy yi de xam-xamu law ta'lamuna maa alam waaw loolu xam-xamu yonent bi la sallallahu alayhi wa <laughs> waaw tey bu ñu xamoon li ma xam waaw bu boobaa kenn ci ñoom kenn ci nit ñi du tukki guddi moom dong du ko def waaw loolu moom du ko def waaw <laughs> mu ne rawaahu hadis bi solo na ko al Bukhari daal imaam Abu Abdillah al Bukhari rahimahullahu taala léegi laaj bu njëkk. jàngat bu njëkk mooy est-ce que ko solo ñu ne la déedéet xadiis bi al imaamu Ahmad rahimahullah jiitu woon na ko daal koy solo muy sëriñam naka noonu taalibi imaamul Buxaari bi al imaam at-Tirmidi na ko naka noonu al ibn al imaam Ibnu Maaja rahmatullahi ala al-jamii al imaamul Buxaari rahimahullah ci benn bërëb la ko ëndi muy kitaabul jihaad wa siyar baabu as-sayri wahda hmm? <coughs> buntu bi waaw as-sayr wahda foofu la ko ëndi mu ne haddathana Abul Walid mu ne nettali nañu Imam al-Bukhari Abul Walid di suñu sëriñ di Abul Walid di Hisham ibn Abdil Malik al-Bahili mawlahum at-Tayalisi al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Asim ibn Muhammad mu nekk ñu nettali mooy Asim ibn Muhammad di Asim ibn Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab al-Umari al-Adawi eh, radiyallahu rahimahullah wa radiyallahu an ali Umar rahmatullahi ala al-jamii qaala mu ne haddathanii abii Aasim ibn Muhammad mu ne ki ma nettali mooy abii di baayam di Muhammad <coughs> ibn Zayd ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattaab surtout ibn Umar mi jëlee hadiis bi la ah an ibn Umar kon moom moom moo ko jëlee ci maam ji eh, muy eh, Muhammad ibn Zayd moom moo ko jëlee ci ma ci maamam di Abdallah ibn Zayd eh, eh, eh, Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma hmm, ani na min Umar mu jële ko ci maamam Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza Abu Abdirrahman radiyallahu anhu <coughs> ma ani nabi sallallahu alayhi wa sallam imaamul Buxaari mu ne xaa taxawal ma jóge ci càllale bi indi la beneen mu ne haddasanaa te nettali nañu Abu Nu'aym muy al-Fadl ibn Dukayn muy Abu Nu'aym Euh, al-Fadl ibn Dukayn euh, Amr ibn Hammad ibn Zuhayr ibn Dirham al-Qurashi wat-Taymi at-Talhi al-Kufi al-Ahwal rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Asim ibn Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Umar kii ci beneen sëriñam mooy da koy jële ci Abul Walid al-Bahili waaye daal di koy jële ci ki nga xamante ne nii mooy beneen sëriñam di Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn ñoom ñaar ñëpp kon ñu jële ko kii moom dane haddathana nettal nañu dafa tudd tur bi yëpp kële dane Abul Walid Asim ibn Muhammad kese bi ne Asim Abul Nu'aym mu ne Asim ibn Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Umar an abihi mu jële ko ci baay di Muhammad ibn Zayd an ibn Umar mu jële ko kon ci maamam radiyallahu anhu di ibn Umar an nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala law ya'lamu an-naasu moom nii la ko ndee law ya'lamu an-naasu ma fil wahdati ma a'lamu ma saara raakibun bi laylin wahda waaw kon mu ngi noonu wahda nag dañ naan wahda di wax wihda am na nag ñoo xam dañuy bañ wihda waaw waaw loolu mais possible na am na nag ñu koy tere waaye wahda am na wihda tamit mooy nekk seul di voyage yi yow dong di dox guddi yow dong moo ko xamoon du ko def noonu kon lokal imaamu al Bukhari Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim euh, daal di indi <coughs> euh, kon law ya'lamu nnaas hmm? law ya'lamu nnaas ak law alima nnaas yenn imaam Ahmad bi law alima nnaas maa fil wahdati maa a'lam maa saraa raakibun bi layl ah sinon nii ko imaam Nawawi indi law anna nnaasa ya'lamuuna Euh, loolu euh, gisuma ko am na nag law ahadu law ya'lamu ahadukum ma fil wahdati ci imam ibn Majah euh, waaw law anna an-nasa ya'lamuna imam Tirmidhi moo ko ndee noonu afwan imam Tirmidhi moom moo ko ndee noonu law anna an-nasa ya'lamuna ma a'lam min al-wahdati ma sara rakibun bilayl bargal imamu Abu Isa dane haddath mun ko abwabul jihad an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam babu karahati an yusaafira ar-rajulu wahdahu mu ne haddasanaa Ahmad ibn Abda ad-Dabbi al-Basri muy Ahmad ibn Abda ibn Muusaa al-Basri Abu Abdillah ad-Dabbi al-Basri rahimahullah qaala mu ne haddasanaa Sufyaan ibn Uyayna mu ne nettali na Sufyaan ibn Uyayna di Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun alhilaliyu mawlaahum <clears throat> abu muhammad alkuufi almakki rahimahullahu taala an Aasim ibn Muhammad gis nañ ko sànq mooy Aasim ibn Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhum jamii'an abiihi mu jëlee ko Aasim ci Muhammad ibn Zayd radiyallahu anhu an ibn Umar mooy Muhammad jëlee ko ci maamam ndax maamam Abdallah ibn Umar moo jur baayam di Zayd ah kon nag mu jëla ko ñaan ibn Umar anna rasul radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala law anna an-naasa ya'lamuuna wala gis nga law anna an-naasa ya'lamuuna hmm? maa a'lamu min al-wahda sauf que imaamu Nawawi dane moom Riyaad bi law anna an-naasa ya'lamuuna min al-wahdati maa a'lamu fii law anna an-naasa ya'lamuuna maa a'lamu min al-wahda mooy moom dafa jiital wahda bi fële law euh, euh, law anna an-naasa ya'lamuuna maa a'lamu door a wax minal wahda fële nag minal law anna naasa ci riyaad bi ya'lamuuna minal wahdati maa a'lam maa saara raakibun bi laynin mu ne yaani wahda lim ci moom kese eh? kon lii la al imaamu eh, at-Tirmidhi rahimahullah moom nii la ko indee <coughs> léegi léegi léegi nii kon lii mooy Euh, euh, première njàngat bi léegi ñaareelu njàngat bi mooy waa léegi hadis bi ban lëkkaali la am ak suñu bunt bi ñu ne ñu ngi ci buntu euh, sopp gu ñu sopp nit ki di ut ñu mu àndal talabu rifqa waaw ut koo àndal bañ a nekk yow kese loolu doy na ci wane ne sopp nga ut koo àndal yeneen bi saa saa wax ji mu wax ñii ne nit ki cëy bu xamoon waaw cëy bu bu ngeen xamoon li ma xam konoon te kon kenn ci yéen ab warkat waaw du war dem moom képp ba pare eh, di tukki guddi moom dong doonu ko doonu koon def waaw léegi nag kon loolu day wane ne kon du ko def kon kay bu boobaa mooy yonent bay sasam lañuy dégg ci wax ji ci ginnaaw mooy kon bu leen di tukki yéen kese guddi mais na ngeen ut ku ngeen àndal waaye ku ngeen àndal est-ce benn nit la déet du benn nit ndax hadith bi ci tegu bi ci imaam bi teg mooy wan ne mooy Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi mooy ci Riyaad bi loolu mooy wane ne waxul deux personnes ah minimum ñett voilà moo la al imaam at-Tiibi ah rahimahullahu taala <coughs> mu ne euh, lii nag ah mu ne fa qayduhu bir-raakibi wal li anna al-xatara bil-layli akthar fa in inbi'ath ash-sharr fihi akthar wa at-taharruz minhu ashab waaw al imam at-Tibi rahimahullah mu ne boo gisee nag yonent bay saa saa wax lii tënk ko ci guddi maa saara ahadun wahdahu bi layl mu ne beneen bi maa saara raakibun bi laylin mu ne nag tënk boo mu ko tënk ci warawaay ak guddi nekk gu war nekk ku waram mooy cavalier ku war géléem wala fas wala mbaam wala yooyu ah ba pare teg ci walla ak guddi bi layl mu ne lu tax ndax guddi li anna al xatara bil layl akthar ndax danger bi am guddi moo gën a moo gën a bari ah non pour un voyageur di romb foo xam ne ay distance yu mu xamul yoo xam dafa lëndëm këri non loolu moo ëpp danger waaw <laughs> yow dara mën na lay gis te am na rab yoo xam ne rab yi daanaka ñoom ñépp guddi gi seen vision dafa baax waaw man ngay romb foo xam ne am na benn gaynde bu la repéré te yow gisoo ko yóbboo ko mu ngi lay xaar ci sa yoon bi la xaar ndax moom fee lay toll ci lëndëm gi day gis waaw da lay gis yow gisoo dara <coughs> waaw ngay jokkoo jokkoo sa sa sa warwaay nga àgg rek wala ab ab mët waaw ay seen yu bari di la xaar nga ñëw rek ñu songandoo la ndax gisoo xam nga bu dee daa bëccëg nga mën a sànni sa bët. Euh, xool boo gisee loo xam ne wóoru la fële wala gis lu yëngu nga ne ah am na lu yëngu nële de xool nooy def mais guddi gi noo koy xamee mu <laughs> lëndëmee kër moo tax mu ne li anna al xatara bil layli akthar ndax danger ci guddi ci la gën a rëy waaw fa in bi'at ash-sharr fii akthar mooy jóg ku muy jóg ak di feeñ li nga xam ne day mën a loraate guddi ci la ëpp loraatekat yu bari ci wàllu dawaab yeeg daab ba yeeg yooyu yii tukkat ah dabbatul ard yi dox ci kaw suuf ñoomin jaan ñoomin façon yooyu ah loolu guddi gi lañuy ñuy gën a tasaaroo <coughs> te wat taxarruju minhu ashab kantaa di ko jéem a moytandiku guddi la gën a méttee la gën a jafee comme li ñu la wax léegi ne bu dee bëccëg moom am na yoo xam ne eh, boo ko teelee jël boo ko doyee séen di nga dee ay watuwaay mais fii da ngaa gisul dara wala ngay romb gis fële am pax fële nga xool fu sori gis na fee yée fee wóoru xaaral ma jaar mi en plus fee garab yu bari yële alors que guddi gi même bu dee yor nga torche yow torche bi lim lay niital bariwul ah <laughs> waaw kon loolu la làmp kon loolu mu ne loolu la waaw moom di ci moytandiku daa gën a tee metti nag ci yu yiis yooyu waaw <laughs> waaw moo tax mu ne wa minhu qawluhum bokk na waxu araab yi al laylu axfa lil wayl waaw guddi moo gën a mën a nëbb ak toskare <laughs> mooy ah mooy li nga xamante ne nii mooy lu la mën a gaañ ci guddi la mën a gën a nangoo la gën a mën a euh, euh, daal di yëngu euh, nëbboo di la xaar ba nga romb rek yow toskare dal la wala mu teg la loo xam ne di nga am problème <laughs> waaw kon mu ngi noonu quoi <clears throat> kan daal imaam al-Qaari mu ne wa yumkinu at-taqyiid bir-raakibi li yufiid anna ar-raajila mamnuu'un bi tariiq al wali allah yatawahhama anna al-wahdata la tutlaqu ala ar-rakibi waaw kama la yaxfa mu ne al-Qaari rahimahullah lii lépp al al cheikh al al al imaam al Mubaarakfuuri rahimahullah bi muy shara hadis bii ci Jaami'u Tirmidi lii Tuhfatul Ahwazi mu ngi koy wax di ko toxal mu ne al-Qaari rahimahullah nee na mu ne possibilité li tax mu possible ñu tënk bi raaki bi ci ki nga xam ne mooy ki war ndax mu daal di. Euh, lu fi ngir mu jariñe que bu dee yow ki war la ñuy wax xam nga ki war moo gën a gaaw bu danger amee bu daqee fas wi rek aja moom daa gën a gaaw mun a la wee bu dee kooku la wax moom na ko loolu kay moom da loolu dañ ciy jànge ne ki nga xam ne moom tànkam la yor di dox kooku moom dañ koo tere ala di tariqi awla waaw <laughs> waaw ci lu à force yooyu waaw bu dee yow ki nga xamante ne bu bëri amee bu danger amee fas wi mu yor bu ko daqee mu ne bërit mu ne xes te gabal yi mag la gawar bu mag la bu dee kooku la ñuy tere loolu lan ngay xalaat ki nga xam ne tànkam la yor yow bu kay dëgg sotee boo daan kii moo la gën a gaaw <laughs> waaw kon mu ne lool kon bi tariqi awla mu ne waaye it wali allah yatawahhama anna al wahdata waaw waaye it yonent bay sa saam man nañu jàpp que ne li tax mu ne mu utiliser ar law anna an-naasa ya'lamuuna min al-wahdati ma'lam ma saara raakibun te waxul raajilun ngir nit ñi bañ a def def le jàpp ne bon bu ne woon raajil xam nga nit mën naa war jàpp ne du moom il n'est pas seul parce que euh, giléem gi mu war moo giléem gi ñaar lañu wala nangam ak nangam mu ne nag loolu nag c'est ça pour kooku def def le boobu bañ a am <laughs> te jàpp ne moom sa waay euh, buñ nee wéet moom comme que war na ab ab gawar la yor. ab ab kii ab ab ab fas la yor wala wala mbaam ah, wala wala gëléem la war moom bokk ci ndax ñaar lañ mu ne noo kooku ngir tamit mu xam ne moom moomu moom kenn la waaw boo waree yow yow kenn nga doo ñaar waaw mu ne comme li nga xamante ne kama la yaxfa comme li nga xam ne nëbbuwoon nëbbuwul waaw kantaal imam ibnul munayir rahimahullah mu ne as-sayru li maslahati al-harbi axass min as-safar mu ne kantaa tukki guddi ngir loo xamante ne maslaha la ngir xare loolu moo gën a jagloo li nga xamante ne moo gën a jagoo li nga xamante ne rek moo gën a exclusif li nga xam ne mooy tukki kese waaw parce que dox guddi waxoon naa la yeneen tubaab saa saa am na noonam yoo xam ne bu fa doon dem guddi gi la doon dox dal bëccëg yi ndax da doon bañ gaa yi repérer ko ak tamit yépp dara moo tax guddi gi nga xam ne lépp naan tekk gaa yi tamit di dallu ci lay def mouvement bu bëccëgee nag nga xam ne gaa yi dañuy yomb gis lu sori xam nga désert bi li mel dañuy gis buñ gisee mbooloo dinañ seen fële gis alors que guddi gi doo gis dara waaw kon mu ne nag li nga xamante ne mooy euh, dox guddi ngir loo xam ne maslaha la loo xam ne ci bu xare loolu moo gën a jagoo ko tukki rek tukki buñ joyal mu ne wal xabaru nag warada fi safar waaw mune ta te xabaar bii dafa wad rot ci safar fa yuxazu min xadiisi Jaabir xadiisu Jaabir parce que imaamul Buxaari lii muy wax imaamul Buxaari rahimahullah euh, dafa solo ci saxiix bi xadiis euh, ñoom la tegale moo xadiis bii nii ah Seydina Jaabir radiyallahu anhu dane keroog euh, bésub Qurayza la woon quoi hmm? yonent bi alayhi salaam bi mu naan yawmul xandaq bo xandaq la woon mooy ahzaab bi ñuy gas foofu mu ne nadaba nabi sallallahu alayhi wasallam annaasa yawmal xandaq fantadaba Zubayr thumma nadabahum fantadaba Zubayr thumma nadabahum fantadaba Zubayr salaasan thumma qaala nabi sallallahu alayhi wasallam alaa likulli nabiyyin xawaariyya wa xawaariyya az-Zubayr voilà <laughs> wa xawaariyya az-Zubayr kon mu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa laaj saxaaba yi pour am ku mu yónni ci ñoom Seydina Zubayr ibn al-Awwaam ne man yonent bay sasam laajaat répété waat moom mu ne waat man waaw mu laajaat mu ne waat man ñetti yoon yonent bay sasam ne yëgu ngeen ma yëgal leen alaa yëg leen am na yonent bu nekk am na ko weex tàll ci jàppale bu mu koy jàppale waaw ci biir ak ci biti te kooku nag ci sabaw xeet ci man mooy az-Zubayr mi radiyallahu taala anhu kon loolu mooy moom yónni na ko ngir mu dem jëli woon xabaar yi ci waa Banu Qurayza la woon voilà euh, te loolu moom kese te loolu leer na parce que am na ñoo xam ne dañu ne waaye yow mais imaamul Bukhari yi xam <laughs> nga faqihul Bukhari yu non seulement euh, ci taraajum yi meeg mais mais yi nga xamante ne mooy hadith yi ñu koy indee quoi ah am ñoo ñu mais mais hadith bi est lii waroon na ko fi dugal fii nan nañ ko fi parce que <laughs> euh, ku mel na al imaam al al al al al al al imaam al ismaili mi def mustaxraj moom dafa jàpp ne dane man laa a'lamu hadha al hadith kayfa yadkhulu fi hadha al bab non man buntu bi imam al Bukhari rahimahullah def baabu sayri wahda buntu ndox guddi yow dongo waaw man naka la mën a dugale hadisu sayna Zubayr bi radiyallahu anhu waaw fii nii keroog yawmal xandaq nadaba nabi sallallahu alayhi wa sallam an-naas yawmal xandaq fantadaba Zubayr thumma nadabahum fantadaba Zubayr radiyallahu anhu thumma nadabahum fantadaba Zubayr radiyallahu anhu qaala nabi sallallahu alayhi wa sallam ah, inna li kulli nabiyyin xawaariyya wa xawaariyya Zubayr ah imaam Sufyaan al-Xawaari an-Naasir moo kiy jàppale. léegi moom imaam al-Ismaa'ili mu ne man de xaw ma rahimahullah imaamul Buxaari nan la mën a dugale xadiis bi ci buntu bi man xaw ma ko waaw nan la fiy duggee daal man mooy xaamul. mooy la la euh, la pertinence voilà loolu la wax la pertinence que imam li tax anam euh, imam dugal fii rahimahullah imam al-Bukhari dugal xadis bi fii waaye loolu leer na <laughs> dafa leer na de waaw daa xaw a lëb euh, nëbbu tuuti rek parce al-Bukhari yi waxoon naa la day ñaw loo xelu taalibe waaw waaw al imam Ibnul Munayyir mi doon wax sànq mu ne waaw imaam euh, ibnul li imaam al-Hafiz ibn Hajar mooy tudd li ci al-Fath mu ne imaam Ibnul Munayir ne imaam al-Ismaa'ili li mu wax noonu la parce que la fait que imaam euh, Abd euh, kii Seydina Abd az-Zubayr ibn al-Awwam kese ne man tekkiwul ne ba mu man ba muy dem moom kese moo àndoon ngir utali yeneen tubaab yi sax ci Qurayza ci guddi gi waaw waaye al imaam al-Hafiz ne rahimahullah ibn Hajar ne waaye nag hadith bi. rot na ci beneen wàll boo xamante ne day tegtale que ne Seydina Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu moom dong moo demoon waaw moom dong nga demoon mu ne ndax ñëw na ci euh, euh, euh, mooy boo demee ci kitaabul Manaqib ci téere Imaamul Buxaari bi mu ne dina fa ñëw fi muy wax ci jalooray Seydina Zubayr ibn al-Awwam ci yoonu Abdallah ibn Zubayr luy tegtale ne ba muy dem moom kese la parce que Seydina Abdallah ibn Abdallah ibn Zubayr temps yëpp mu nga foon gone la woon waaye nee man sa mu ne bàyyi. ah nee na damaa wax sama baay ne ko man dama gis jekk gisatuma la ci mbooloo bi quoi ah mu ne ko waaw parce que yonent bi alayhi salaam moo ma ne man ya'tiini bi xabari bani Qurayza fantalaqtu waaw mu ne alxadiis mu ne parce que yonent bi alayhi salaam bi mu ma waxee loolu noonu di laaj ma naan man man après daf maa wax ne ma ngir ma dem utali ko xabaar ci waa banu Qurayza muy noonu yahuud yoo yële ma dem te loolu day wane ne kon moom kefee dem. léegi kon loolu nag moom la al imaam Ibnul Munayyir nañ ñëwaat fii Tuhfatul Ahwazi sharh Jaami' at-Tirmidhi rahimahullah bi muy tudd lii ndax moo ñu fendi woon foofu mu naan hadiisu Seydina Jaabir bi la doon wax moom al imaam Ibnul Munayyir léegi foofu mu ne kon hadiisu Seydina Az-Zubayr bi radiyallahu moom mooy xew-xew boobu Seydina Jaabir la loolu la al imaam ne. Euh, euh, euh, mu ne wal xabaru warada fi safar mooy daa daa wad daa rot ci tukki fa yuxazu min xadiisi jaabir mooy xadiis bii muy wax ne yonent saa salaam da maa saara bu ma xam bu nit ñi xamoon li ma xam maa saara raakibun bi lay waaw kon aji uh, warkat kat du tukki di dox guddi moom dong léegi nag mu ne léegi ñuy jël ci xadiis naa jaabir bi mooy kon gis nañ ko jawaabu safari munfaridan li darura wal maslahati allati la tantazimu illa bil infirad ka irsalil jasus wa tali'a wal karahatu alhamdulillah lima ada zalik mu ne dañ ciy jànge jawaazu safari possibilité hadis sayna jaabir bi tukki munfaridan yow képp li darura bu dee ne li nga xam ne moo ko waral mooy daa nekk loo xam ne lu man da ñàkk la nécessité bu dee nécessité la bu dee nécessité ko waral bu boobaa mooy nit ki def comme lan wal maslahati wal maslahati ak li nga xamante ne maslaha la waaw allati bi nga xamante ne laa tantazimu illa bil infirad loo xam ne moom kenn nit a ko man a def manuñu nekk ñaar parce que si soo bu nekkee deux dañuy éveiller les soupçons man gars yi nañ leen jàpp comme loolu c'est dax yeneen saa sam li ñu koy yónni fa mu doon dem sa yahuudu banu Qurayza yooyu buñ nekkoon ñu bari buñ commencé woon bari gars yi dañ leen di détecter voilà mu mel ni keroog loolu maa ko bi nga xamante ne bon du sa euh, ahzab fii nii fii fii nii ahzab bi nii bi mu ne kan moo may demal ci Abu Sufyan mooy ci fexe jaar ci mbalka bi beneen côté bi kiiwul dem ci guddi ji dem yëddu ji xool waa Quraysh lañ leen nekkeek ñoom waa banu waa waa banu waa Xatafaan ak seen mbokk yi way Seydina Hudayfa ne ne saa saa bi mu waxee ñépp ne tekk parce que dafa seet doon mu waxaat gaa yëpp ne tekk mu waxaat gaa yi ne tekk mu ne ma mu ne Xudayfa <laughs> ma ne <laughs> ma jóg ne waaw maa ngi nii de nee ma jóg dem mooy moom moom kese bi naan dama dem ba toog mu ne yàlla xam na ne bés boobu manoon naa rey Abu Sufyan waaye da boobu sama xeej doon na ko manoon naa ko ci biir nit dama ne yeneen saa saa bi ma yónnee nee na ma boo demee nag bu fa bu fa xewal dara yow déglul ma xoolal ma li xew nga ñëw wax ma boobu moom kese dem. lu tax parce que yu mel nii darura la moom lay wax nii parce que kenn kesee ko mën a def comme yónni ab jaasuus ab espion waxtali ak kuy dem bi yëddu ji xooli lan la noon yi toogee ak lan lañ lay waajal loolu moom bu boobaa day mën a nekk te loolu day dugal xadiis naa Jaabir bi mu wax Seydina Zubayr ak biñ la wax léegi nii ak yu mel noonu waaw mu ne kanta sit gi mooy li nga xam ne mooy yii yëpp amul yii yëpp taxul soxlawu ji yii yëpp jaru ko du dara yow ngay tukki guddi yow képp yor sa kii di dem yow loolu la ne <laughs> kon mu ngi noonee kon loolu la mu ne wa yaxtamilu an takuna xaalatul jawaazi muqayyadatun wala muqayyadatan bil xaajati inda al amn waaw wa xaalatul amni muqayyadatun bil xawfi xaytu la darura mu ne ba léegi eh, eh, ça mooy jamono ji nga xam ne mooy possible na état bi nga xam ne possible na nit ki euh, dem voyage yi moom da dox ci guddi gi moom di gase ko loolu dañ koo tënk bu dee ne indal am ni bil xaajati muqayyad bil xaaja bu dee aajo indal am ni bu dee am na sécurité waaye lii gis nañ ne sànq euh, ñoom Seydina Az-Zubayr Seydina fa fiñ doon dem foofu amuloon am na du tout amuloon sécurité voilà mais euh, wax ji mën na ko yenu tamit wa xaalatul man'i jamono ji nga xam nag état bi nga xam ne dañ koo tere muqayyadatu dañ koo tënk bil xaw fi haythu la darura jamono joo xam ne jamonoy peur la bu dee ne ragal bu dee ne li waral mbir mi nekkul loo xamante ne darura la mooy xat-xat wala lu lor moo ko waral waaw te lii wane ne léeg-léeg mu teg ci ne waqad waqa'a fi kutubil maghazi mu ne takat rot na ci téere al-Maghazi mooy bi nettali téere yi nettali siira yonent bari saa saa ba'tu kullu min Hudayfa wax nañ ko sànq muy yebal gu yonent bari saa yebal ku mel ni Hudayfa moom dong wa Nu'aym ibn Mas'ud Nu'aym ibn Mas'ud <laughs> te ñoom ñii ñëpp xew-xew boobu la woon mooy Ahzab waaw al-Ghatafani nga xamante ne moom moo doon daal di semer la doute le discorde entre waa Quraysh seen alliés yi ak yahuud ya nga xam ne ñoo woon fële ndax moom bi muy ñëw daa àndoon ci waa al-Ahzab euh, ñoom Abu Sufyan ñoom euh, moom dëkkul foofu moom xam Xatafaan la dëkk ci ñoom na ay mbokkam lañ léegi euh, mais bi mu ñëwee après borom bi def ci xolam lislaam mu ñëw jóge ca fekk ci xisaar bi jamono yi xam Xandaq bi noonu bi ñu yéeféer yi nekk na la Abu Sufyaan ak ñim àndal ak arab yi nga xam ne waa Ghatafaan ak araab yi nga xam ne bañ diine moo deewoon seen xol yi ne dañuy ñëw fay ci l'islam ñu ñëw fekk leen saa sam def tranché bi alxandaq ci buntu Medina mënuñu woon a jàll hmm? léegi mooy Nuaym ci ñële la bokkoon kaabale waaye ginnaaw gi borom bi daa leeral xolam mu ñëw en cachette ñëw ci Yonent bi saa ne ko tuub na nangam ak nangam ne ko man lan laa mën a def waaw mu ne ko boo ñu mënee soulager ci lii ñu dañ mu ne baax na daal di dem jaxase leen waaw te kooku ba muy dem moom kese la loolu la lay wax waaw wa Abdallah ibn Unays ak Abdallah ibn Unays radiyallahu anhu wa Xawaatu ibn Jubayr ak Seydina Xawaatu ibn Jubayr wa Amru ibn Umayya ad-Damri ak Amru ibn Umayya ad-Damri mu ne ñoom ñii ñëpp wa Salim ibn Umayr ak Salim ibn Umayr fi iddati mawaatina ci ay bërëb yu wuute wa ba'duha fi sahih te yenn ci nettali yi ñu ngi ci sahih bi zakarahu lii nii eh, lii nii mm, borom eh, tuhfatul ahwazi mu lii ku mel ni ki ko tudd mooy al-hafiz eh, indi lii fil fath ci fathul bari bi muy sharh hadis bi la tudd lii ngir wane ne loolu kon bu dee darura la ndax yonent bay sax il fallait mu am ñu mu yónni waaw te tamit yu mel noonu mooy kenn dem te yónni woon tamit ñoom bas bas <laughs> taarifu man man huwa bas bas ah <laughs> xamoo ko ghazwatu badrin ca ghazwatu badrin ñii ne bas bas ñii ne bas basa ah ah moom la yónni woon mu dem jëli information ci caravane Abu Sufyan bi bu muy dégmal jóge Sham war a dellu mi Makka euh, moom yónni woon na ko moom dong moo la sëy na ne damaa toog yore saa saa ma toog ma nekkoon ak moom ci këram ñu jekk rek bas bas daal di ñëw am lu mu ko déy rek yonent saa salaam jóg waaw te moom kon boobu moom kese la yónnee woon loolu darura la parce que taliya la woon moo tax al euh, imaam Ibnul Munayyir daal di waxoon loolu ne mbir mi li mu wax léegi ne mbir mi euh, jawaazu safari munfaridan li darura wal maslaha allati la tantazimu illa bil ifrad ka irsalil jaasuus wa taliya voilà kon loolu la mooy daal ci gàttal xadiis bi liñ ci mën a jële mooy kon di tukki yow dongu eh, di yow ket guddi gi di dox di dem di tukki yow kese boobu bu dee yow kese la eh, dañ koo tere ci luñ joyal ndax yoneen saa salaam kononte kon doonu loon waxa waxam ji daa joyal law anna an-naasa ya'lamuuna min al-wahdati maa a'lam maa saara raakibun bi laylin wahda waaw bu doon ne nit ñi xam nañ li ma xam kononte kon kenn ci ñoom du dox du dem di si guddi moo xam dafa war moom dongu du ko def waaw waaye nag bu dee darura daa taxaw loo xam ne man da ñàkk am ku dem te loolu kenn moo ko mën a taxawee ah bu boobaa mën nañoo yónni kenn ci loolu comme niñ gise moom ni mu ko defee alayhi salatu wassalam bokk na leneen luñ ciy jànge mooy law anna an-nas ya'lamuna min al-wahda ma alam lool waxoon nañ ko sànq daa bokk ci xam-xamu yonent bi alayhi salaatu salaam comme lim ne bu ngeen xamoon li ma xam bi ngeen reelu tuuti day jooy lu bari waaw le fait que nag du ñu jooy du ñu def li mu wax loolu mooy wane ne kon xam-xam yooyu ñun accès amuñ ci accès waaw <laughs> waaw mooy bu ngeen xamoon li ma xam parce que moom naka xam na ko te pourtant yeneen saa san dundewul woon noonu ah doonul jooy lu bari di di di di di kii du tuuti ah ah parce que moom fi euh, euh, euh, tamkin gi ko yàlla defal defalu ko keneen moom xam na ko waaye nee na yéen te saxaaba yi la ñu wax attention. waxatuma la kon nag ñu ñëw seen ginnaaw bu ngeen xamoon li ma xam di ngeen jooy lu néew li ngeen di ngeen jooy lu bari ah tey reetaan lu tuuti voilà yooyu mooy façon xam-xamu law law ya'lamu law ta'lamuna ma a'lam bii ci la law anna an-nas ya'lamuna min al-wahdati ma a'lam waaw loolu nag mooy dëgg-dëgg li ko yonent bari saa saam xame ñun xamuñu ko waaw mais am na yoo xam ne mooy nit ki da koy xam bu dee Euh, par expérience ak ñi tudd doomu aadama que loolu mooy danger li kii doon wax sànq dañ tudd ko que ne danger bu bu ñëwee yow bu boobaa eh, nga fagaru ci day gën a day gën ñàng day gën a jafe bopp waaw nga xamante ne boo nee yow kese moom mooy problème yi ah <laughs> bu accès danger yi léeg-léeg mën na la bett surtout guddi gi doo gis nekk ci guddi gi di dox noonu ci àll bi jekki-jekki rek benn gaynde daal di lay songu kay waaw yuuxu kese ngay man <laughs> waaw wala bukk yi di la saax saaxee di la fontoo ci àll bi ngay tiit ak kii waaw jaan yi naan siw ngay tiit waaw loolu yëpp ah loolu amam solo kon lii lu amam solo imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu